fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumiya wa xamsatun wa sittuun وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال ra'a nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni faqaala a ummuka amaratka bi haadhaa qultu aghsiluhumaa qaala bal ahriqhumaa wa fii riwaaya faqaala inna haadihi min ciyaabil kuffaar falaa talbasahaa rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawi mu ñëwaat ak ñun suñu bunt bi muy chapitre trois cent soixante-cinq baabu taxriimi lubsi rajuli sawban muza'fara walillahi alhamdu wal minna suñu jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañ ko gisoon xadis bu njëkk bi mu doon xadis 1798 mu ne woon an Anas radiyallahu anhu annahu qaala nahaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yataza'fara ar-rajul walillahi alhamdu minna te xadis boobu moo dëppaale woon ak ni mu tudde buntu bi baabu buntu tahrimi xaraamal lubsi rajuli góor gi di sol sawban Euh, yére boo xam ne muzafara dañ ko cuube ak safran wala dañ ci diw safran hmm? kon mu ngi noonee loolu gisoon nañ masala yooyu walla alhamdu wal minna ak xadiis boobu tey mu jàll ci beneen boo xam ne ci bunt bi deuxième bi ta bu mujj bi boo xam ne ginnaaw as-sawb as-sawb as-sawb as-sawb al-muza'far léegi al as-sawb al-mu'asfar waaw yaar bokkuñ de tuddoon nañ ko fii weesu la tuddoon xadiis bii ne moo ci tegu waaye ñaari yooyu bokkuñu am waaw muzaafar mooy boo xamante ne dañ ci safran lañ ko cuube waaw kanta muasfar benn garab la tamit waxoon nañ la ko boo xamante ne dañ koy cuub euh, moom euh, mu nekk loo xamante ne nii xonq bi day joxe kii bu cuub bu xonq bu xonq muasfar waaw nga xamante ne nii euh, loolu Euh, tuddaloon nañ la ko ci suñu jataay bee ñu gën ñaar yooyu nag seen àtte nag loolu am na du du du yëpp ñoo yem ci biir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi kon léegi ñu jël hadith bi muy mille sept cent quatre vingt neuf mille sept cent quatre akbar mu ne waan Abdillah ibn Amr ibn al-As mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala nee na ra'a gis na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayya ci sama kaw saw bay ni ñaari yére ab complète la ñaari yére yoo xam ne ñoo niroo ñoo bokk isaar ak rida wala mbubb ak waaye ñoom ñaar yi nii dañ leen a tente li nga xam ne mooy garab googee nga xamante ne moom lañ la wax léegi mu'asfar waaw mu'asfarayni mu nekkoon benn gàncax la woon goo xamante ne euh, comme li nga xamante ne noonu la euh, ahlul lugha euh, rahmatullahi alayhim di wax ne al mu'asfar boo ne asfartu thawba ida sabaghtuhu bil usfur mooy bu dee ne cuube naa ko usfur te ñu ne nabtun ma'ruf benn garab la bu ñu xam boo xam ne loolu la borom al misbah wax voilà léegi boroom al lisaan rahmatullah alayhima moom mu ne al usfur hadha alladhi yusbaghu bihi min rifiyin wa minhu bariyun wa kilahuma nabtun bi ardil arab mu ne usfur ab gàncax la boo xam ne moom la ñuy cuube yenn yi ci côté ndox yi euh, yenn yi ci côté gaaj ci ci terre ferme voilà mu ne yooyu yëpp ay gàncax la goo xam ne gu ñu xam la ci fi nga xamante ne mooy euh, réewu ñi nga xam ne ñooy arab yi kon al mu'asfar al al mu'asfar léegi mu ne man daa gis nag ci man yoo xam ne dañ koo cuube waxoon nañ la euh, cuub googee en général ni nga xamante ne noonu lay demee waaw sawbul mu'asfar bu ñu ko cuubee ni nga xam ne cuub gi di jëm ci li nga xam ne mooy ak xonqa waaw léegi léegi nag loolu lay wax loolee lay wax léegi nag mu ne voilà waaw mooy yi nga xamante ne mooy al masbuwa bil usfur léegi mu ne yoneen saa sax daf maa gis sama yaar yi yi ma sol loolu lañ ko cuube fa qaala mu ne ma mu ne ma a ummuka amaratka bi hada ne ma abdallah yow sa yaay moo la digal lii <laughs> est sa yaay moo la digal <laughs> lii nii nga sol lii ah ma xam ne yoneen saa saa kontaanul ci affaire bi nee na fa qultu ma ne arsilhum arsilhuma yeneen saa saa mara ma raxas leen mooy ma dem fóoti leen bañ set bu ko defee cuub bi deñ ah qaala nee na leen saa sam ne wa bal li am ba def ahriquhuma taal leen ñoom ñaar mu ne fii riwaaya am na nuñ ko soroowee fa qaala mu ne inna hadihi min siyaabil kuffaar nee na yeneen saa salaam jox ma lu tax lu tax mu ne ma ndax yéere yi yéere yi kuffaar yi lañ bokk muy yéeféri waaw moom lañ leen xame kon nag yellu nga koy sol falaa talbasha kon na bu ko la sol rawaahu muslim mu ne xadis bi al imaamu Abul Muslim bunul Hajjaaji rahmatullahi alayhi daal dina koy solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est dong moom moo kaa solo moom al imaamu Abul Muslim ibnul Hajjaaj ñu ne la déedéet ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal solo woon na ko waaye na ko noon al imam abu dawuda ak at-tirmidhi wa an-nasa'i ak ibnu maaja mooy waa sunanul arba'a solo nañ ko bu solo woon nekkoon li nga xamante ne mooy day nekk hadis eh, boo xamante ne ni rawahu aljamaa daal imaamu muslim ñaari version la ci daal leen dajale ci fi nga xamante ne nii mooy kitaabu libaas ba kitaabu libaas wa zina baabu nahyi an lubsi rajul as-sawba al-mu'asfar voilà voilà comme fii rek bii nag tahrim la wax ci Riyaad bi mu ne al-imaamu Muslim rahmatullahi alayhi dañuy jël ñaare mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri ñu xaw ñu siiwee woon ca Zamin sëriñ waa kutubu sitta gane àddina cent soixante-sept cent soixante-sept génn àddina deux cent cinquante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Mu'adh ibn Hisham mu ne ki ñu nettali mooy Mu'adh ibn Hisham di ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwa'i al-Basri Abu Abdillah al-Yamani rahmatullahi alayhi ah, génn àddina la deux cents rahmatullah alayhi wala mu ne haddathani abi moom akthar an abihi bari na lum jële ci baayam moom Muaz mu ne ki nettali mooy moom dong mooy baayam di Hisham ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaay Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i al-Hafiz ñii ne Jahdari la woon rahmatullah alayhi gane àddina vers les années soixante-six génn àddina cent cinquante-quatre rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanii Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris mu ne ki ma nettali mooy Muhammad no an Yahya haddathanii abii an Yahya mu jël ci Yahya muy Yahya ibn Abii Kathiir Saalih ibn al-Mutawakkil moom la Abu Nasr ñi ne Abu Kathiir ñi ne Abu Ayyuub at-Taha'i mawlaahum al-Basri al-Yamani yu génn àddina 129 gis nañ ko fan yii imaamul kii imaamu wii nag dafa mel ni Yaxya bii dafa jàpp ne Yaxya ibn Sa'id la parce que alors que Yaxya bii Yaxya ibn Abi Kathir la voilà te loolu leer na ci li nga xam ne imaam Muslim ci suuf xam nga fii dana Yaxya kese mu ne euh, euh, mooy euh, Hisham Hisham moo ne moom ki ko nettali mooy Hisham ibn Abi Abdillah Sanbar ad-Dastawa'i moom moo ko jële ci mu ne haddathani euh, ki nga xamante ne mooy Yahya mais Yahya bi du Yahya ibn euh, Sa'id al-Ansari de déedéet parce que li tax ma wax lool parce que imam An-Nawawi bi muy wax nii dane dane hada al isnad alladhi dhakarnahu fihi arba'atu tabi'iyun arba'atu tabi'iyun yu yarwi ba'duhum an ba'd wa hum Yahya ibn Sa'id wa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi wa Khalid ibn Ma'dan wa Jubayr ibn Nufayr alors que euh, en tout cas bon euh, kii bii nii du Yahya boobu ah du Yahya ibn Abi du Yahya euh, al-Ansari sëriñu imam al al Malik déedéet Yahya ibn Sa'id al-Ansari kii Yahya ibn Abi Kathir waaw Salih ibn al-Mutawakkil moo nekk nii rahmatullahi alayhi waaw kon loolu dama foog ne def def le la parce que ci càllale bii moom du moom waaw du moom te li la koy wan mooy xaara ba ci suuf léegi kon nañ continuer mu ne kon euh, kon an Yahya kon Hisham euh, euh, daal di jële ci ah, mu ne moom mu ne an mu ne ci Yahya kon Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil génn àdduna cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Muhammad parce que moom taabi'i la Yahya ibn Abi Kathir hmm? moom taabi'i la moom la imaam an-Nawawi di wax hmm. waaw <laughs> moom lay wax noonee rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a waaw moom gis na Seydina Anas comme li imaam Abu Hatim wax gis na ko muy julli ci Kaaba gi ci al-Masjidul Haram waaw waaye déggawul ci moom waaw léegi moom Euh, léegi Yahya mu ne haddathani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith muy Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah al-Madani rahmatullah alayhi génn àdduna 120 am nañu 121 rahmatullah moom mii it taabi'i la voilà moom la imaam kii doon wax imam an-Nawawi ne ñeent lañ ñeenti taabi'in mooy Yahya mu ne Yahya ibn Abi Yahya ibn Sa'id al-Ansari mais bon kii Yahya ibn mais taabi'i la Salih ibn al-Mutawakkil la mu jële ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an-Ibn Ma'dan kii itam taabi'i la taalibe sahaaba la mooy doomu Ma'dan mooy Khalid ibn Ma'dan ibn Abi ibn Abi Karib al-Kula'i Abu Abdillah ash-Shami al-Himsi rahmatullah alayhi génn am na cent trois am na wute yu bare bare bare bare léegi moom mu ne axbarahu moo ko xabaare am na Jubayr ibn Nufayr kana Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami Abu Abdurrahman moom moom moom kii baayam saxaaba la woon moom mii muxadram la eh, génn am na l'an soixante-quinze rahmatullahi alayhi hmm, moom axbara moo ko xabaare anna Abdallah ibn Amr ibn al-As ken Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Nasir génn àddina la 63 am na wuute ba la 77 ay wax la radiyallahu anhuma axbarahu annahu qaala ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni fa qaala inna haadihi min siyaabil kuffaar falaa talbashaa lii la imaamu Nawawi daal di léegi kaay xool ci suuf li lay war ne imaamu Nawawi dafa def def la ci minhaj bi mu ne Yaxya bi mooy Yaxya ibn Abi mooy Yaxya ibn Sa'iid al-Ansaari imaamu rahimahullah imaam euh, Muslim ci suuf da ne wa haddathanaa Zuhayr ibn Harb mu jëlee ci sëriñam bi nga xam ne jëlee na ci moom lépp mille hadiis muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdadi génn àdduna 232 rahimahullah qaala haddathana Yazid ibn Harun mu nekk leen nettali Yazid ibn Harun ibn Zazi ah, as-Sulami mawlaahum al-Wasiti ñi ne mukk du Wasiti waaye al-Bukhari al-asl la rahimahullah génn àdduna 206 rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana moom mu ne akhbarana Hisham muy gis nañ ko ibn Abi Abdillah Sambar mu ne xaa rahimahullah xaar imam Muslim mu indi la beneen càll la mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne sama beneen sëriñ nettali nañu muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti yu génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullah alayhi qala haddathana Waki' mu ne ki nettali mooy Waki' de Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war génnaat na cent quatre-vingt-seize am na wuute léegi mu ne moom an Ali ibn al-Mubarak mu jële ci Ali ibn al-Mubarak al-Huna'i al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi moom kon waki ak euh, ci euh, Ali ibn al-Mubarak mu ne kilahuma ñoom ñaar ah mooy Hisham bële ak Ali ibn al-Mubarak kilahuma Yahya ibn Abi Kathir waaw te gis nañ fële Hisham fële ci kaw càllale bi ci kaw Mu'adh ibn Hisham moo ne sama baay Hisham ma ne te la jële an Yahya kon fii leer na ne Yahya bi kan na mu ne kilahuma an Yahya ibn Abi Kathir Imam Muslim wax lool kon Yahya ibn Abi Kathir do Yahya ibn Sa'id al ansaari loolu imaam al sayyid an-Nawawi dafa juum bi haaza al isnaad wa qaala an Xaalid ibn Ma'dana radiyallahu ta'ala anil jamii' léegi nañ xool biñ la doon wax nee na leneen lu mu ñëwee nga xam ne foofu xam nga fii riwaay bii dane dane ko bu ko sol hmm? léegi bal ahriqhuma boobu bal ahriqhuma mooy riwaay bi ci jiitu bii bi ñu gis ni inna hadi min saw min siyaabil kuffar fala talbasha la moom lañ di ne wa fii riwaaya léegi nañ xool bi nga xam dana ko taal ko mooy bi mu ci teg mu imaam muslim balee kitaabu libaasi wa zina baabu nahyi an lubsi rajuli as-sawba al-mu'asfar mu ne haddathana daawud ibn rushd mu ne nettal nañu ne imaam abul husayn muslim rahmatullah alayhi suñu sëriñ di Daawud ibn Rushd di Daawud ibn Rushd Abul Fadl al-Haashimiyu mawlaahum al-Xawaarizmiyu al-asl al-Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent trente-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Umar ibn Ayyuub al-Mawsiliyu al-Mawsiliyu di Umar ibn Ayyuub Abu Hafs al-Abdi al-Mawsili dëkkoon fële ca Mawsul te wala ca nooru Iraaq waaye fi mu génn àddina mooy Raqqa fee ci Syrie di Raqqa la gaa yi di wax mooy Raqqa <laughs> rahmatullah alayhi génn àddina cent quatre-vingt-huit rahmatullah yaani qala mu ne haddathana Ibrahim ibn Nafi' mu ne ki nettama Ibrahim ibn Nafi' al Abu Ishaq al-Makki al-A'war hmm? voilà génn àddina la rahmatullah alayhi an Sulaymaan al-Ahwal mu jële ci Sulaymaan al-Ahwal di Sulaymaan ibn Abi Muslim al-Makki al-Ahwalu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a kañ la génnaat na loolu daajuma ko rahmatullahi alayhi voilà <laughs> moom mii la imaam Ahmad doon wax naan siqatun siqa <laughs> siqatun siqa ku dëgërëgoog ku dëgërëgoog Sulaymaan al-Ahwal an Taawus mu jële ci Taawus di Taawus ibn Kaysaan Abu Abdirrahmaan al-Yamaani al-Himyari mawlaahum al-Faarisi al-Xawlaani Abu Abdirrahmaan génn àddina 104 am nañu wax ba 106 wallahu ta'ala a'lam waaye bon 106 bi mel na nag lay sa bi dëgër quoi <laughs> wallahu ta'ala a'lam léegi Taawus mun jële ci Abdillah xam nga taalibi imaam Abdallah Abbaas bu mag la ah Taawuus ibn Kaysaana rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a qaala mu ne an Abdillahi ibn Amr mu jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-As gis nañ ko sax radiyallahu anhuma di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu anhuma annahu qaala ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni fa qaala a ummuka amaratka bi haada qultu aghsilhumaa <laughs> qaala bal ahriqhumaa voilà bal li am mooy taal leen jarul a koy taal <laughs> kon nag ah, mu ngi noonu léegi kon ginnaaw kon xadiis baa ngi nii lii mooy li jëm ci li nga xam ne mooy taxriij bi wallaahi alhamdu wal wa fi riwayatin fa qaala inna hadhihi thiyaabu min thiyaabil kuffar mooy version bi imaamu muslim jëkkëndi rahmatullahi alayhima rahmatan wasi'a léegi kon ginnaaw biñ gisee as-sawbul muzaffar que ne loolu gisoon nañ liñ ne woon moo gënoon dëgër mooy wax xanafiya yi ak shafi'i yi même bu dee imaamu shafi'i moom dana woon dara newu ci ndax gisul lu mais loolu du mazhabam parce que alhamdulilah imaam al-Bayhaqi wax daa gisuloon xadiis bi rek xadiis Seydina Abdallah euh, bi moom bi Ibn Amr bii mu jàppoon ne Mu'asfar dara newu ci voilà mais Muzanfar da koo tere daa xaram <laughs> waaw kon mu ngi noonu léegi kon fii mooy kon premièrement ni ñuy tàmbali nii rek gis nañ ne gis nañ ne Mu'as euh, xam que imaamu Shafi'i moom bu dee waxu boppam daa jàppoon ne Mu'asfar garaawul parce que daa jàppoon ne Seydina Ali daal moom daal la dégg yonent ma lay saa saa moom la daal di koy tere waaw te riwaay Seydina Ali dane yonent saa dane nahaani te waxul nahaakum voilà nahaani nabi saa salaam anil qiraa wa ana raaki'un wa an anil qiraa wa ana raaki'un Ali ibn Abi Talib te hadis Euh, muslim moom la teg ñoo taqaloo ak xadiis yi ci buntu bii di wax ci al-mu'asfar ak yooyu nahyu lubsi rajuli as-sawb al-mu'asfar ci saxiix bi ginnaaw bi ma dee xadiis ñaari xadiis Abdallah ibn Amr yi ñaari version xadiis Seydina Ali yi radiyallahu la indi mu ne yeneen bay saa saa moo ma tere may sol may jàng al-quraan fekk damaa rukon moo tax bu rukon doo jàng al-quraan ah. da ngay ñaan mais doo ay sabbal ay yooyu ah, mais doo nekk di jàngal xoraan waa lub si waaye tere na ngay sol li nga xam ne mooy or wal muasfar ak yére bi nga xamante ne dañ ko cuube muasfar googee di jëm ci xonq voilà xeetu xonq la wallahu taala alam lool di wane ne kon loolu moom lii la jàppoon hadith saydna abdallah amr bii nag la gisul woon moo tax mu ne moom saydna ali kefe la ko dégge mu ne nahaani Eh, yeneen saa saam daa mooma tere eh, te loolu pour moom kese la kon wallahu taala alam kon gis nañ kon rien que boo xoolee foofu rek mooy waxu kon imaam al al al bu dee Shafi'i moom bokk na kon ci ñi nga xam ne ñoo jàpp ne mu asfar mais loolu du luñ koy askanale ci comme imaam al Bayhaqi wax taalibeem bi ne parce que bu doon ne xadiis bu Abdallah ibn Amr bi gisoon na ko man loon a wax lu wuteeg loolu waaw wallahu taala alam léegi nag mu des waa lan mooy comme comme niñ gisoon fee mooy wute bi nga xam ne wala boroom xam-xam yi wute ci sol loo xam ne mu'asfar la waaw bu ko jaawalee mu bi ñu génn de muzaffar ak mu'asfar bokkuñu ah bële muzaffar safran la te fàttali na ko léegi ne la xanafiye yi shafi'iye yi dañ ne dafa xaram waaw maliki yi ñoom ne boo ñenn ñu ne mooy kuy armal lañ ko tere ñenn ñu ne non euh, mooy nga def ko sa sa yaram waaye sa yére garaaw yooyu gisoon nañ ko léegi fii nag léegi mu asfar al imaam abu abbaas al qurtubi rahmatullah alayhi mu ne sëriñu boroom tafsir bi ci al mufhim ah, mu ne wa qad ikhtalafa al ulama fi jawaazi lubs al mu'asfar mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy wute ci possibilité sol yére boo xam ne dañ koo cuube cuub boo xam ne mooy mu asfar la garab googu nga xam ne ci xonq la jëm mu ne fa ruwiya karahatuhu lool so soloo nañu ak sibum ko an ibni Umar jële ko ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ajazahu jamaa min as-sahabati wat-tabi'in wal-fuqaha mu ne kantaa nag mbooloo mu bari ci sahaaba yi seen taalibe yi ak fuqaha yi seen gannaaw rahmatullah ala al-jami' wa daal di ne loolu dara newu ci mu ne wa huwa qawlu Malik bu dee côté euh, kii ni nga xam ne mooy mazhab bi imaam Malik loolu la wax moom moom moom <laughs> terewul woon sax bële Muzaffar dañ ne loolu Muzaffar gële moom c'est pour ñuy armal kese mais sinon loolu dara newu ci wa huwa qawlu Malik wa Shafi'i imaamu Shafi'i imaam al-Bayhaqi leeraloon na ci suñ jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna moom ni nga xam ne loolu la wax indi ay waxam ne lii nag. Euh, te ñu fàttale ko léegi xadiis Seydina Ali bi loolu da di da ko daa gisul lii rek waaw imaam al-Bayhaqi ne daa gisul xadiisu Abdallah ibn Amr bi kese tax muy wax lool ne tere naa nag mu asfar euh, ci góor ndax li ma gis mooy euh, mooy permettre naa ko bokk permettre naa ko ci góor parce que li ma gis mooy Seydina Ali kese dañ ko tere radiyallahu anhu kon moo tax moom daa bokk ci ñi nga xam ne bu dee waxu boppam imaamu Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah dana lool dara newu ci mu ne wa kariha mastaddat humratu waaye nag daal dinay sib li nga xam ne mooy tuub la boo xam ne xonq bi daa cor cur xonq coy waaw mu ne loolu kan moo ko sib ataun ata wa taawus ak taawus mi ngi saan ibn kaysan waaye wa abaaxa nee nañ ñoom daal nañuy daganal ne loolu moom bu dee lii la maa xaf fa min ha bu dee rouge bi xonq bi du cur cur bu du cur rek <laughs> daal di woyof garaawul waaw am ñenn ñoo xam ne dañoo teqantal diggante xonq boo xam ne boo ko solee mooy eh, yu mitu hun na mooy ci yu doyadi yi la leen di utiliser fayajuus dina mën a nekk aw yul bas waaw waaye wala boog mu dee waaj da koy sol fayuk ras ñu daal du koy si mu ne wa qawlu ibn loolu mooy waxu mawlana ibn abbas radiyallahu anhu wa at-tabari radiyallahu anhu ma ak imam at-tabari rahimahullah mu ne wa kariha ba'du ahli al-ilm jami' al-alwan al-humra am nag lenn ci borom xam-xam yoon xam dañoo tere d'une façon catégorique lépp loo xam ne yére bu xonq la parce que moissoir ci mooy xonk la waaw nabaat boobu boo ko cuubee day xonq loolu lay wax loolu xam nga taxawoon nañ xadiis yi nga xamante ne nii euh, fàttali woon nañ la ko ci jotaay bee ñu génn mooy xadiis yi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax ay sol yére bu xonq weex voilà eh, loolu waxoon nañ la ko mooy kitaabul libaas baabu istihbaabi thawbil abyadi wa jawaazil ahmari wal axdari wal asfari wal aswadi wa jawaazihi min qutnin wa mooy buntu boobu kitaabul libaas taxawoon nañ ci yii nii eh, bu baax Imaam An-Nawawi def wa jawaazil xonq tam moo doon xadis Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma xadis 781 mu ne woon wa an al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma anhu la def ne anhuma ndax bàyyam saxaaba la noo qaal kaana rasulullahi mu ne dawal yàlla saa sam ne woon na rim naan marbu'a mooy nit la woon koo xam ne dafa eh, nekkoon koo xamante ne nii ku yemamaay la mooy. Euh, du koo xamante ne nii dañ naan daa njool ba ëpp wala daa gàtt ba mu ba déedéet dafa yemoon wa qad gis naa ko fii xullatin hamra mu sol benn yére boo xam ne dafa xonq ma ra'aytu shay'an qat ahsan min masuma gis lu ko ku gën a lu kon loolu wala yére boobee kon loolu day wane ne wa jawaazil ahmari moo taxoon al imaamu al xaafidu an-Nawawi ibn possibilité sol xonq daraa ci newul mais bii li ñuy wax mooy nga jël mu asfar garab googee daal di koy cuube loolu la ñuy wax nii léegi nag mu ne am na ñoo xam ne ñoom bépp yére ta boobu taxawoon nañ ci ñi nga xam ne dañu ne mbir mi non ci yére bu xonq ci boppam euh, liñ ci wax ak yooyu waaye waxoon nañ la lu fait que ren saa sol ko euh, loolu day wane loolu daraa ci newul waaw kon mu ne wa kii am am mbooloo moo xam ne waaye bii cuub bi la wax cuub ko garabu moisfar mu ne euh, kon am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne nii ñoom ci li ñu joyal ah lañu euh, euh, jamia alwaanil xumra mbooleem xonq yëpp lañu daal di yére bu xonq bu nekk ak nu mu xonq xonq dañ koo tere waaw mu ne waaye lii nag waqat sax li ñoom la lañ mën a waxee lii waqat sax an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu labisa xullatan xamra mooy hadith sayyidina al-Bara biñ la fàttali léegi que sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne sol na yére boo xam dafa xonq kon nan lañ mën a ñëwee di tere lépp lépp lu xonq waaw mu ne waqat labisa te sol na annabi sallallahu alayhi wasallam ma subiga bi sufra loo xamante ne dañ koo cuube euh, loo xam ne mooy lu mboq la ala ma jaa an an ibni omar mooy hadis ibni omar biñ gisoon bi wees radiyallahu anhuma kon lool fala wajha loolu kon amul benn wàlli karahatil xumra mutlaqa waaw ki lu xonq ci luñ joyal wa innamal makruh lir rijal al mu'assar li ñu tere ci góor du loolu bu yére bu xonq bu nekk mooy bi nga xam ne dañ koo tuube garabu mu'asfar boobee loolu yelañ bañ loolu lañ tere mu ne wa ajaazahu Malik imaamu Malik nag suñu sëriñ bi imaamul Qurtubi ma wax rahimahullah abu abul Abbas Ahmad borom sëriñu borom tafsir rahmatullah alayhima mu ne kanta suñu sëriñ bi Malik moom da koo permet ne loolu daraa ci newul waaw sawbun mu'asfar dara newu ci tamassukan bi hadith ibn Umar jàpp ci hadith ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma waaw léegi mu ne waqad xamala ba'duhum an-nahya ala al-muhrim imaam al-Qurtubi mu ne ñenn ñi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne tere bi non tere mu'asfar bi comme muzaffar bi rek loolu dañ koo tere kan ki nga xamante ne mooy kii armal waaw mu ne li nahyi nabi sallallahu alayhi wasallam ah eh, eh, eh, mu ne mu ne mu ne mu li mu ko tere mooy lam doon wax waa ji bi mu laajee xadiis Ibn Umar lan lay sol al-muhrim muy wax loolool waaye loolu noonu mu ne Imaam al-Qurtubi ne hada ba fiihi bu'd quand même ah ne nag lii moom ngir euh, moo asfar liñ ko tere yow euh, euh, ah, Abdallah ibn Amr mi da doon da doon armal <laughs> da doon armal nee na yow dañu maa gis kuy armal dina sol ñaari yére yii nii muy wax mu ne ma yow sa yaay moo sol loolu xamoon na ne est ce que kan mooy armal di sol yi <laughs> kon loolu bi yaay lii lii dafa sori waay waaw li waaw. <laughs> waaw li am na nisaa ndax jigéen ñi war rijaal ak góor ñi mamnuuna dañ leen aay min at-tatayyub di parfum fi al-ihram ci ar arma fala maana kon lan lañu am banamul maana li taxsiisi bi rijaal naan góor jigéen ñi góor ñi kese la wa innama al la li tax tax bi leen al-karaahatu fi dhaalika annahu sibghun lin-nisaa kene lool cuubu jigéen ñi yére jigéen ñi mooy jigéen ñi mën nañoo sol lool moo sar kenn teraw ko jigéen lii góor la moo tax Imaam An-Nawawi daal di leeral loolu fii nii quoi waaw baabulu tahrimi lubsi rajuli thawban muzanfara ci biir mu dugalaale fi mu'assar loolu mooy pour góor la mais jigéen kenn ko terewul rahma wallahu taala alam imaamu Nawawi nag bi mu koy traité ci al-Minhaj rahmatullah alayhi foofu la indi wax ji nga xam ne waxu imaam al-Bayhaqi biñ gisoon bii weesu jaruñu ci ñëwaat te duñu nañ ko sànq bi muy leeral naan seen sëriñ bi moom dara mu'assar dara newu ci parce que xadiis Seydina Ali bi mu ne loolu daa gisul xadiis Ibn Umar bi kefe Abdullah ibn Umar bu ko gisoon loolu lay wax waaw Imaam al-Bayhaqi daa jàpp ne ma ne moissoir dañ ko dafa xaraama sol ci góor ak ci jigéen Muzaffar non ci góor ko daa jigéen moom Muzaffar benn kese la voilà Imaam an mu ne ixtalafa al-ulamaa fi siyaab al-mu'assara mu ne borom xam-xam mooy bi muy sharah xadiis yi ci kitaabul libaas wa ziina baabu nahyi an lubsi ar-rajuli ath-thawb al-Mu'assar mu ne waxtu waxtalafa mu ne wute na al-ulama boroom xam-xam yi fi siyaabil mu'assara yére yi nga am dañ leen a cuube mu'assar usfur bi mu ne wa hiya al-masbuga bil usfur bi usfur mooy li nga xam ne dañ koo cuube bi usfur ci garab googee nga xamante ne day jëm ci xonq fa abahahu daal na koy permettre jumhurul ulama yëpp ci borom xam-xam loolu la Imam al-Qurtubi doon wax min as-sahabati ci sahaba yi wa tabi'in ak seen taalibe yi seen ndongo yi wa man ba'dahum ñëw seen ginnaaw moom lëkkale Imam al-Qurtubi woon wax naan fuqaha yi wa radiyallahu anhum wa bihi qala ash-Shafi'i moom la Imam ash-Shafi'i wax mooy Imam ash-Shafi'i waxam loolu la mooy comme moom lañ la doon fàttali léegi waaw wa Abu Hanifa al-Imam Abu Hanifa am numan wa Malik ak imam Malik na qaala mu ne waa imam Malik nee na ghayruha afdal minha waaw sol beneen nag moo gën bi kon loolu mooy même bu ko permettre daanaka ci ci jargon mbir yi sibeel la gën a jege mooy sibeel goo xam ne garaaw boo gisee leneen solal leneen mais nag leneen a ko gën mu ne wa fii riwayatin anu waaye am na leneen luñ jële ci moom annahu ajaaza lubsa fil buy këne waxoon nañu mel nii ci Muzaffar moom mooy ma man nga koo sol bu dee kër yi nga nekk ak wa afniyatu duur boo nee ci ëtt kër yi waaye wa karihu fil mahafil fi nga xam ne ñii dañ fay bari wa déedéet wal aswaaq ak ak yi nga xam ne mooy jamonoy feet ak fi nit ñi bari ak ak marché wa nahwaaj yu mel noonu mu ne wa qaala jamaatun min al ulama am na nag beneen mbooloo ci waroom xam-xam yi ñoom ñu ne huwa makruun karaahatu tanzih non sol yéere yi nga xam ne moo asfar la yooyu dañ koo sib ci biir gi nga xam ne ci biir mooy liñ naan ci biir rek wa xamalun na ala hada ñu ne tere yoneen saa sam tere sayyidina Abdallah ibn Amr nii ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu mooy li na li tanzih la ndax lan ndax sax na ne yeneen saa sam sol na xullatun xamra ci hadith Seydina al-Bara biñ la fàttali léegi radiyallahu anhu waaw mu ngi sahihayn waaw ah te léegi mu ne am na ñeneen ñu ne te ba pare te ci sahihayn Seydina Abdallah ibn Amr no Umar gis naa yeneen saa sam yasbaghu sufra gis naa yonent saa salaam muy daal di cuube li nga xam ne mooy lu mboq loolu waxoon nañ la ne tiibaru mboq ça ne veut pas dire que safran beeg yooyu que yow lu mboq lu nekk dañ koo tere non boobu la tere mais terewul ne leneen loo xam ne daa mboq tamit terewul loolu waaw <laughs> waaw wallahu taala alam wallahu taala alam après nag bon bi mu indi wax foofu ci la doon wax ne wa amal Bayhaqi moom fa atqana al masala imaamul Bayhaqi nag suñu sëriñ bi moom seen seen sëriñu Shafi'i yi la bokk moom moom moom moom moom moom dafa parfaire waaw perfectionné waaye rafetal na waaye ni nga xam ne noonu la traité masala bi waaw waaw mu ne fa qaala fii kitaab yi maarifatu sunan mu wax ci téere boobu ne nahyu nahyu Shafi'i naha Shafi'i ar-rajul an al-muzaafara wa abaaha mu ne suñu sëriñ ba Shafi'i de daal dinay tere li nga xamante ne mooy al-muzaafar comme ni nga gisoon hadis bi ñu génnoon wa abaaxal mu'asfar kanta mu'asfar bii mu daal di koy dagana mu ne wa qaala Shaafi'i mu ne imaamu Shaafi'i daal di laye li tax mu wax lool suñu sëriñ wa innamaa raxxastu fil mu'asfar li annii lam ajid ahadan yuhkaa ah, yahkii bokk an nabi sallallahu alayhi wa sallam illaa maa qaala Aliyyun an maa qaala Aliyyun radiyallahu anhu nahaanii wa laa aqulu nahaahu mu ne li tax mu asfar nag ma permettre ko mooy parce que gisuma kenn ci saxaaba yi koo xam ne yeneen saa sam da koo tere lu dul Seydina Ali ibn Abi te moom dane yeneen saa sam man la tere te waxul ne tere naa leen Imaam al-Bayhaqi ne waqad jaata hadithun tadullu ala an-nahyi ala al-umum am naa yeneen hadith yu ñëw di wane ne non c'est pas que mbir moo xam ne exclusivement réservé à Seydina Ali ibn Abi Talib tere boobu voilà après mu daal di tudd Imaam al-Bayhaqi daal di tudd hadith Seydina Abdullah ibn Amr bi ñu nekk nii radiyallahu anhuma ak yeneeni xadis summa xadiisa uxra waaw ba pare mu ne law balagat hadi la hadis wa shafi'iyya la qaala bi insha allah mu ne xadis yi bu jote woon suñu sëriñ ba Shafi'i moom la doon waxe insha allah dem soom na yàlla voilà waaw indi li imaamu Shafi'i doon wax ida kaana xadisu nabi sallallahu alayhi wa sallam xilaafa qawli fa amalu bil xadisi wa da'u qawli wa fi riwaaya fa huwa mazhabi mu indi lool imaam al-Bayhaqi na suñu sëriñ mi nee na sama wax bu wuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bu xadis yonent saa saa bu wuteeg sama wax jëfu leen xadis bi da ngeen teggi sama wax fële mu ne ci riwaaya am na riwaaya dana wax yonent saa saa mooy sama masa bu ma kenn tëkkalati di ma askanaleeti benn wax boo xam ne daa wuteeg waxam waaw waaw moo tax mu ne qaala mu al-Bayhaqi ne qaala Shaafi'i wala rijaal al-xalaal bi kulli xaalin la ta yan yatazanfara comme ko gisee woon tere nag góor gi nga xam ne armaalul. moom mu daal di di utiliser yére boo xam ne yatazafar moo moom ci yaramam wala ci yéreem yooyu wala mu koy cuub waaw moo bare ci la doon wax ne bu dee da koo def dama li ma koy digal mooy na ko raxas voilà waaw imaamul Bayhaqi bi ci la waxoon ne am na ñeneen nag ci salaf yi ñoo xamante ne nii hmm, waqad karihal mu'asfar u salaf am na ci lenn salaf yoo xam ne dañ koo tere ne mu'asfar bii yeneen saasam gisoon Seydina Abdullah ibn Amr sol ko mu tere ko lenn ci salaf yi dañ koy tere tere na ko te lool ah, Abu Abdillah al-Halimi moom la wax ci suñu mbokk yi Shafi'i yi mu ne war a xasa fiihi jamaa am mbooloo moom la lay wax jumhurul ulama moom la imaamu Nawawi doon a ñoom imaamu Abu Hanifa imam Malik imam Shafi'i ci waxu boppam ah, waaye mu ne ma ne was sunnatu awla bil ittiba waaye ah topp sunna mooy li nga xamante ne moo gën a yey ñu topp ko loolu gisoon nañ ko tamam lañ gisoon ci jotaay bi ndax ñaari masala yi waaw moo taxoon may préciser sànq ba léegi parce que gis nga xanafiye yi ñoom muzaffar dañ koo tere te pour muasfar gis nga ñi ñoo Abu Hanifa ci boppam moom jàppul ne loolu daraa ngi ci parce que ñaar yooyu bokkul wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu la ñu jeexal suñu buntu bi bii di ñëw ñu ba léegi ci kitaabul umuur al-manhi ci ligne droite bi dernière ligne droite yi ne